ñëw lekk loolu moo mas a am waaw moo tax xeetu yonente bi alei salaatu salaam kese même xattaaj buñ jógee xare sax jóle jóge xare lañ koy jële loolu dañ koy teg bu dee borom bi tabaaraka taala nangu na ko dañ koy jël euh, jal ko fenn bu dee nangu na ko safara si ñëw daal di koy lekk bu dee safara si lekk ko c'est ça biir ko que rill am na ci riche am na ci am na ko tricher waaw am na koo xam ne def na lu dul noonu jël na ci màng mi lu dul noonu ba safara si laalu la waaw léegi nag hatta qurbaan yi it noonu la doon demee léegi nag bi nga xam ne loolu la demee mu ne is keroog bi nga xam ne qarraba qurbaana ci la ñu jegeñ jegeñ lu seen borom ca qurbaan ya mooy joxe loo xamante ne moom ngay joxe sa digganteeg sa borom ngir def ko wasiila loo xam ne dalay jage leel sa borom muy lee ci nettali boobu Qaabil moom ca mbayam ma la daal di jël ka nga xam ne mooy Haabil daal di jël ca gàttam ya xar mu duuf ta baax mu ne nag fat kubbila min ahadihima ñu daal di nangul bañ ko defee ah boroom bi nangul kenn ca ñoom muy haabil walam yutaqabbal min al aaxar kantaa keneen ki di haabil kenn nangul qaala mu ne nag la aqtulan nag mu jaw mer ne way waaw parce que gis ne ñu nangul ci nanguluñ ko mu mer waaw yii yëpp ay feebar la yoo xamante ne ni da ngay gis ñoo xam ne dañuy xadaf ay dund faat ay bakkan ci loo xam ne yu mel nii jalousie zamzimit yow waa ji am na walla yéena doon jàngandoo après yow nga échec moom mu kii léegi am entreprise am lépp sa nga jalousie ko daal di koy assassiner que am na loo amul wala yéen ñaar ñépp am amoo daal di koy assassiner waaw walla iyaadu billah waaw ko daal di koy faat ñaata ngay gis ay histoire ay faits yu mel noonu ci yoo xam ne yu ñàkk fayda ñoo bokkoon projet bi waaw chacun avait son idée mais finalement c'est son idée qui a été choisie par la la mienne kon nag je vais l'éliminer nga gis yu mel noonu muy loolu nag dafa yàgg am te ki nga xam ne fii la jóge woon waaw ñu nangul kenn ci keneen ci nanguluñ ko lan mu wax lan xaaral <laughs> la ak fulan nag. mu ne wat naa ne dinaa la faat yow mi ñu nangul luy di haabil man xaabil dinaa la faat xaala haabil ne ko mooy frère bi mu ne dina ko faat ne ko mais innamaa yataqabbalu Allahu minal muttaqiin ne ko yàlla de ñi muy ñi muy nangul mooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla waaw man lu ma ci man borom bee nangu du man man nanguma ma ak yow ñoo defandoo di loo xamante ne ngir borom bi nangul ñu borom bi nangul ma nangul innamaa yataqabbalu Allahu minal muttaqiin borom bi ne ñu ne nangul dëgg-dëgg mooy ñu ko ragal nag ñi gën a tax koo ay ndigalam te moom rek tax tey dina sori ay caram te moom kese tax. te nag naa la yëgal lenn de la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka eh, li aqtulak ne ko gis nga boo tàllalee sa loxo jëmale say loxo ci man ngir daal di may faat. maa ana déet man nekkuma bi baasuti nekk aji tàllal ya sama loxo ilayka ci yow li aqtulaka ngir ma faat la déedéet mooy bu dee am nga intention faat ma de man awma intention faat la waaw moo tax yenn mufassiruna rahmatullahi alayhim naan mu ne kon moo tax yenn mufassiruna rahmatullahi alayhi naan xam naa loolu seen seen charia la woon mooy que ne yow wala kenn di faat doo défendre waaye loolu loolu amaana du lu moom intention bi la wax mooy dinaa défendre de waaye mooy ne man ma ko def naa la bii ngir jël sama la ko jëmale ko ci yow ngir faat ma comme yow bi nga waxee ne noonu ngay def waaw waaw ndax moom hifdu nafsi loolu amul benn charia bu borom bi ma sa teg ci kaw suuf lu dul ne loolu daa bokk ci ci maqasidu charia ci yi nga xamante ne nii moo tax sharia bu man bi doon taxaw ci kaw suuf waaw protéger bakkanu nit ñi sharia nag du la ne waajaan lay rey toogal mu rey la déedéet moo tax yeneen ci bàyyi saa saa ñu ne ko mais waa ji day ñëw di nangu sama alal mu ne ko lu <laughs> may def mu ne bu ko jox bu ko ko jox waa yeneen ci bàyyi saa ñu ne ko mais mais yeneen ci bàyyi saa saa imaginer bu bu dee xeex man mu ne nga xeex ak moom ngir jël ko jox xeexal ak moom mu ne waaw léegi bu ma faatee nag mu ne bu la faatee moom dem safara yow boo ko faatee yow nga dem àjjana waaw <laughs> kon <laughs> mu ngi noonu mooy défendre sa bopp mu ngi noonu uzina <laughs> lil ladina yuqataluna bi annahum zulmu wa inna allaha na nga xam ne dañ leen doon jamono jooju sharia bi ba ñuy tàmbali Quraysh suñu borom parce que xawoon nañu fii boo fi naree fay waa Quraysh leen ëpp fuuf ñoo yor doole ji loolu ay ay day nekk lu metti ci mooy gëm yàlla te mën nañ leen a faat ñu mu mun loo leen waaye dañ demee ba mën a fay dañ ne mukk yëpp suñu borom da leen a jox digal ci ñi nga xamante ne nii dañ leen a tooñ di leen di leen bundu xataal di jël seen alal yi waaye am sax ñu ci jot a faat comme niñ gisoon Sumayya bintu Xubbaat aw bintu Xayyaat ummu Ammar ak baayu Ammar Yaasir radiyallahu ta'ala anil jami' ak ñeneen di leen teg xeetu mbugal borom bi ne ñooñu léegi bi ngeen ñëwee si jox naa leen digal ngeen défendre seen bopp kon moo tax sharia sayyidina Adam boobu alayhi salaam génnul woon foofu tamit mooy nit ki mën a li nga xam ne mooy boppam ak alalam waaye nag li mu wax dafa leer mooy man nekkuma bi baasitin yadiya ilayka li axtulak voilà mooy bu may jëmee du ma tàllal sama am objectif am yéenay rey la mukk comme yow ni ko bëggeew xaa yow xaabil inni man axaafullaha damaa ragal man haabil borom bi sa yàlla rabbal alamin borom bindeef inni man nag uridu boo gisee ne du fi nekk naan damay am yéenay rey la damaa bëgg an tabu dellu bi ismi si li nga xam ne nga dellu daal tonne bi ismi dem ci sama bàkkaar waaw wa ismika boo ne ko sa bàkkaar fa takuna nga bokk min ashaabin naar ci waa safara ndax boo defee bàkkaar bu rëy boo bële waaw ray gi ñu war a rey rek loolu bi man na ma cee yëkkati ndax dañ maa bu ko defee nga jël samay bàkkaar sama lépp waaw. bokk ci waa saabu naar wa zalika jazaa'u zaalimiin te loolu mooy li nga xam ne mooy pay gi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di waajalal ñi nga xamante ni ñooy tooñkatu borom bi tabaaraka wa taala ñi nga xamante ne li borom bi tere comme lii nga ne moom ngay def nga ne rek nga ko def mooy rey xam nga ne borom bi da tere léegi nag ñi nga xam ne ñooy njalget tooñkatu seen bopp yi bu borom bi teree ñu ne sama boro sama yoon newu ci sama yonnewu ci man li ma neex laay def waaw mu ne nag mu ngi noonu bu ko defee yow de da ngay jël ndax lan ndax loolu mooy lan yow mal xiyaam xam nga yonentu Yàlla sa saam leeral la ah ah mooy ñi nga xam ne nit ki bu dee daa nit xam nga te yow jéggaluwoo ko woon baalu la woon yow mal ci say yu baax lay jël de waaw waaw. mooy boo ñëwee ba amoo loo ko fayee ci ci lu baax lan la ñuy def mais yu bonam la ñuy jël di la ko sëfa waaw nga yenu sa bàkkaaru euh, ray gi ma ray ak la nga xam ne bu ma nekkoon xëroon ni yow ngir fàttu la ma naroon a am loolu lépp nga daal di koy encaisser waaw Allahu akbar mu ngi noonu kon nag mu ne na bu ko defee nga bokk mi al-zalimin ci way eh, eh, eh, Euh, euh, fa takuna min ashabin naar waa safara wa dhalika te loolee jazaa'u mooy payuk az-zaalimiina tooñkat yi mu ne nag fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatala waaw waaye nag Qaabil au lieu nga foog ne affaire bi retenir na ko retenir ko sax waaw Allahu akbar bakkanam bi nga xam ne moom la doon topp bakkanam al ammaara bi suu di glaatoon bu bon bi daal di koy yombalal waaw xiir ko rek waaw leeralal ko rafetalal ko waaw ne dara fi ah loolu yomb a man nga koo faat dara du nga fekk ah xam nga boobu ne lay def lu bon gis nga lu bon boo ko bëggee sa bakkan pourtant damay lii garawul fii la nga mel ni nit ku mag kooku bay waaja biyee ndax ñàkk naan ndox mu sedd maa sa waay ni ngay mën ngi naan bakkan noonu la lay waxe gaawal def lu bon li way fii ñii yu gàtt la lu dal ko waaw fii loolu naan fa tawwaat lahu nafsa waaw waaw waaw mu daal di topp bakkanam baal yombal ko mu topp ko tamit waaw ba mu ko defee nag <laughs> qatla akhihi faat frère am faqatala mu daal di koy ba mu faat ko naka la ko def fa ca saase asbaha mu mujj bokk min al xaasiriina ci wayu ñàkk ñi ñi nga xam ne ñoo kuttus ñoo perta léegi nag mu am problème faat na frère am mais comment il va faire <laughs> ça dire <laughs> nan lay def ngir daal di koy eh, sutural parce que na ko mais da koy bàyyi nii ci kaw air bi picc yi ñëw di ko lekk hein waaye nag bi nga xam ne loolu nag fa ba'atha Allahu boroom bi nga xamante ne moo ne woon wa laqad karramna moo teral waat naa ci yàlla teral naa doomu aadama yi alayhimu salaatu wassalaam waaw ñuy dund teral naa leen bu ñu génnee àddina teral naa leen waaw yéeféer beek jullit bee ci yam waaw waaye ni mu terale jullit bi nag niroowul ak ni mu terale ki nga xam ne da koo weddi waaye hatta al kaafir daal dina koy teral waaw léegi nag mu bëgg koo wan nan ngay suturlaawee sa yar sa kooru yaramu frère bii nga xam ne faat nga ko nan la boroom bi def fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard waaw boroom benn benn corbeau ghurab mooy corbeau mooy euh, picc moomu ab baaxoñ waaw yabhasu fil ardi mu ngi gas ci suuf si di fuye suuf si <laughs> loolu ku mel ni ñoom imaam al-Mujaahid rahma lan la doon def moom ci suuf si ngir yurahu ngir wan ko kayfa ana naka yu waar yi lay lay muure lay suturlaale sawat axiihi kooru do frère am bii nga xamante ne nii daal dina koy faat ba pare nan la koy suturlaale loolu imam al-Mujahid ne c'est que muja imam imam Mujahid ibn Jabr rahmatullah mu ne borom bi dafa yónni ñaari ceeli ñaari ci waaw ceeli wala euh, corbeau voilà <laughs> ñu daal xare Qaabil bi leen gis moom mi faat frère ba pare ba benn bi faat benn bi waaw après benn ceeli bi euh, gas waaw ak ak ak li nga xam ne mooy bekam gas suuf si gas gas benn bi daal di delloo waat suuf si ci moom Allahu akbar Allahu waaw am na nag ñu ne non non non du loolu de céeri boobu dafa ñëwoon daa daa daa demoon rëbbi uti lum lekk bi mu ko amee nag ñëw taxaw ci kanamu Qaabil bi faat doomam ci euh, euh, frère am di gas suuf si daal di ko ciy dugal ngir nëbbu ko waaw <laughs> ba saa bu ko soxlaa ñëw jël si ko. <laughs> léegi nag xaabil la e kon de sama kooru frère bi li ma faat kon nii laa koy def mooy dama koy gas suur waaw akbar kon nag mu ngi noonu loolu la naan fa baxasa fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwaayi saw'ata axi qaala léegi nag muy rëccu naan yaa waylataa ay way toskare ñal na ma man qaabil ajaztu ndax man damaa lottoon akuna wa nekk misla ku mel ni haadal guraab guraab bii céeli bii baaxoñ bi baaxoñ bi voilà baaxoñ bii nga xamante ne nii ay way moom sax lottu naa amoon xam-xam bi mu am flair bi ma am ba xam ne moom bu rayee mbokkam nii la koy def wala bu soxlaa dal dañ koy suul fa uwaar yi ba mu ko defee ma daal di sutur la saw ata axi sama kooru frère bii nga xam ne la faat fa asbah min an-naadimin waaw <laughs> mu daal di nekk koo xam ne nag bi ah mu daal di bokk nag ci ñi nga xamante ne dañuy rëccu waaw waaw mooy loolu mooy mu commencé di rëccu nag te loolu lay ko baayam waxoon nañ ko mu bañ waaw fa asbaha min an kon nag suñu boroom rahmatullah mu ne min ajli zalika lii nag moo waral lii nii moo waral kër léegi ci waa banu Israël bi ñëwee borom bi dafa leen sariya boo xam ne lii la moo tax mu ne katab naa ñu daal di farataal bind def waaw Allahu akbar ne ala banu Israël ci kaw waa banu Israël alayhi salaatu wassalaam annahu man qatala nafsan këni képp koo xam ne dafa faat bakkan bi ghayri nafsin ci loo xam ne du lu yàlla daganal mooy bakkan bu faat sharia ne nañ ko xat bu dul lool aw fasaadin fil ard wala boog waralul doo def lu yées ci kaw suuf comme bu xaaral guddee alhamdulilah ñi nga xam ne ay grands agresseurs lañu di quttaa tariq yu mag sa'aru bilaad wal wal buldaan taal def jaxal réew yi ci seen mbonte yi def ñi nga xam ne ñooñu jaasi yi sharia leen faat bu dul lool nga faatu bakkan boo xam ne du du du daa faat bakkan sharia ne lañ ko faat wala daa def lu tax ñu faat bés bu ngeen faatee kenn seen sariya lii la yéen waa banu Israayil fakka annama qatala naasa jami'a day mel ni waajooju dafa faat mbooleem nit ñi waaw Allahu akbar Allahu akbar waaye nag mooy beneen côté bi mu ne waman ahyaaha te képp ku dëkk ku dëkk ku dundal ab bakkan fexe ba bakkan biy dund waaw ci wàllu àddinaam nii teg ko ci condition yu baax mais loolu mooy li gën a ndaw waaye waman ahyaaha képp ku ko dundal ruuxa surtout faka annama ahya an-nas jami'a mu ngi mel ni dangaa dundal nit ñépp loolu moo tax ma la doon wax ne tremblement am fee Turquie fii yooyu yow sa un euro bi ngay joxe imaginer sa mbokk moom ngay dimbali un boobu bu ci àggee ni nga lan ko fanqal yow loolu bu ko borom bi fanqalee yow mal mooy texe nga ba faw moo tax bu ko xeeb waaw ndax faka annama ahya an-nas jami'a yaa ngi mel ni ku dundal mboolem waaw mun a wala xat dëgg-dëgg jaatuhum dikkaloon na leen de rusuluna suñu ndaw yi ñoom banu israil alayhi salatu wassalam bil bayyinaati preuve yu leer summa waaye inna kathiran lu ëpp ci ñoom minhum kathiran ñu bari minhum ci ñoom ba'da zalika ginnaaw aaya yu leer yoo yële yonent sama yonent yi indi indi ard ci suuf la musrifuna teewul ñu ngi fiy dox nekk fi ak yàq di tuur bakkan yi waaw xoolal israil fan yi yëpp bu ngi tuur bakkan te doon lañ dëkkee état Israël voilà ñoom vraiment seen seen tur boobu war nañu seet nuñ koy def quoi parce que xam nga bo ñu ngi yow ñaar Israël ngay di faat mais bu dee xam nañ kenn lañ ci jublu mooy état bi waaye ab turu yonent lañ jël tudde ko seen réew mi quoi waaw ñoom vraiment foo instant yii may xool beneen tur bu ma leen di jox quoi nee naa les sionistes rek voilà léegi fu ma nee les sionistes rek mooy yahud yi ngay xam ne ñoo nekk fee mbokk Sharoun ñoom Shimon Peres ak ñoom Netanyahu Benyamin Netanyahu al-xabiis min Allah ma yastaxiqun kon ñoom ci faat mooy politique de faat mooy seen affaire ay assassinat ay yooyu borom bi ne malgré lii ma nga xam ne moom laa def seen charia de dara summa inna kathiran li ëpp ci ñoom même population bi dañ cee ànd c'est une population militarisée waaw nga xam ne service militaire c'est obligatoire moo tax moyen de ñu mobiliser ñépp ñu dem di rey rek mu ne ci malgré loolu inna kasiiran lu bari minhum ci ñoom ba'da zaalika ginnaaw lii ma leen wax ci ku faat bakkan ci lu dul dara di tuumaal nit ci ay kàcc yoo xam ne daan ci ay terroriste c'est ça c'est nangam tax ñu faat kenn doo dégg naa fekk ku kaw suuf yi États-Unis ki France ki eh, Europe yooyu kenn wax dara te bu gaa yi représaillé rey benn yëngu ñépp nga dégg ONU di condamné gaa di condamné ñépp di condamné. wal iyaadu billah waaw moom addina bi vraiment addina bii bu alaaxira amul woon affaire bi euh, day gën la góosu quoi non affaire bi affaire bi non non man la nekk rek que nii ñu dundal nii après jeex na mooy affaire yi tam bi la géej quoi mukk mukk il faut bés ñëw borom bi tegaat lépp ci yoon quoi non loolu foofu mu am voilà summa inna kasiiran lu bari min minhum ci ñoom ba'da zaalika ginnaaw loolu fil ardi ci suuf la musrifuuna ay way yàqkat yu bona bona bon lañ waaw kon nag aaya yii la borom bi indi ci suuratul maa'ida di leeral lii yonent bi alayhi salaam nii wax nii mooy aaya yooyu ñoo ñoo euh, ñoo ko mu ñoo ko gina euh, éxaale wu moom la yonent bi alayhi salaam nag ne nag képp nag amul benn bakkan nag bu ñuy faat ci kaw suuf ginnaaw bi ñu xamee léegi histoire de ni mu def nettali léegi kenn du ñu faat kenn waaw gars yi ni roos sànq si déglu ci journal bi France Info Marseille gars yi de trois personnes lañ descendre démb ci guddi ratatatatat waa ji koo xam ne moom am voisin boo xam ne këram la nekk gars yi moom dafa dafa filmer affaire yi waaw mais gis nga rajo bi daa ko doon dégloo mais ratatat ji boo ko déggoo da ngay foog ne fii terrain di guerre la ay mitrailleur la gaa yi yor gaa yi nekkoon ci benn oto ratatata trois morts waaw mooy ne comme yooyu nga xam ne cent fois ay pour des kii de drogue wala ay trafic ak yu mel noonu wala waxu caaxaan nga rey nit moo xam sa oto ko defee tay ko mbëkk ko pare gi di ko camoufler ne accident la yow moom na la leer ne def nga bàkkaar bu rëy waaye gis nga sa bàkkaar boobu li muy garaaw garaaw garaaw doomu maam aadama bële nga xam ne moo fi njëkk rey ci kaw suuf da am te du la wàññil dara <laughs> mu dëppoo xadiis bi nga xam ne bunt bi ñu nekk baabun fi dilaala la non non baabun ah, fii man sanna sunnatan xasana aw sayyi'a bunt ki nga xam ne moo tëralin moo fi tëral indi fi doxalin tëralin woo xamante ne wu baax la wala wu bon waaw yeneen tubaab saa saa wax nañu lu leer kooku lu muy am. lahu day am man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an waaye beneen côté bi wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'an waaw ku fi daal di tër njëkk fee def ak mbonte taxawoon nañ ci jaraay bee wees di nga am diisu bànn gannu bakkaar boo bële ak képp ku jëf loolu sa ginnaaw te mu ci seen bakkaar yi zéro taabil nii koy dal waaw akbar kon nag loo tax mu garaw waaw looloo tax bokk na ci li gën a tax affaire boobu garaw moo tax al imaamu rahmatullah alayhi mu ne wa hadha al bi nga xam ne ci la koy sari sara ci sahih imaamu Muslim mu ne gis nga hadith bi min qawaa'id al islam ci kenoy l'islam yi la bokk laa te mooy anna kulla man ibtada'a shay'an min ash-sharri kaana alayhi mislu wizri kulli man iqtada bihi fi dhalika al-amali mislu amalihi mislu amalihi mislu amalihi ila yawm al-qiyamah waaw mu ne te mooy ne képp koo xam ne daf fee sos innové fi indi fi shay'an lu mu man di tuuti lu mu man di doon ci mbir min ash-sharri ci lu bon kaana day nekk alayhi ci kawam lay këpp ci kawam mislu lu mel ni wizru kulli man iqtada bihi képp ku ko roy ci lu bon loo lele moom lañ la doon wax boo fi révolutionné ab caaxaan ñu naan sax ba tax na ba turam lañ ko jox waaw yow <laughs> ne non mais dëkk bi friwul ko waaw nga nga nga créer la fête de nangam ci ay caaxaan boo xam ne année bu nekk nit ñi di ko def de part euh, dans monde partout dans monde. képp ku ko def bàkkaar ba ñuy def yow diñ ci am tan wàññi seen bos dara waaw mu ne dañuy am jiisu gannu kullu man aqtada bi fi dhalika al amal képp ku ko roy ci jëf joojël ahu akbar aw misle amali ila yawm al qiyama ba yawm al qiyama <laughs> loolu mooy da ngay tëdd sa bàmmeel bàkkaar yi di la fekk si daan yow yow ba ngay dem imaginez carton wu bàkkaar nga yóbbu woon mais ba ngay dekki nga yor viru viru bàkkaar moo yow say bàkkaar dañoo baree baree bare ba tool ni am une agglomération te naxakat jour bañ la doon suul <laughs> yow daanaka ay carton say bàkkaar ci ay carton la ne woon dana waay ne affaire bi nu fa demee noonu borom bi ño la ah lu mu fa dul demee yow lekk kan woo ko sampoon mbuxum bi <laughs> garab bu bon yi yaa ko jiwoon dem dee bàyyi ko fa fam mbiri di ngi ci génn képp ku ci ku ci kerlu ci mbon gi amul sax ker bu lay jariñ waaw képp ku fa dem ba tos kare la def yow roy la ngay am bàkkaar ba waaw ak bàkkaaru moom sa bos moom diñ ko am ba ma fëkk ak gaaya te ñoom itam du wàññi seen bos dara waaw Allahu akbar mu ne wa koo xamante ne nii daal di ngay sos benn mbir boo xam ne ci yiw la kaana lahu mislu ajri kulli man ya'malu bihi ila yawm al waaw mu ne loolu day am payu ki nga xamante ne jëf na jëf na jëf ju yiw joo jële mu def ila yawm al bu bésu taxawaay waaw wa huwa yow imaginer koo xam ne daa dëkk boo xamante ne nii daanaka daa bari ay enfants abandonnés waaw ville boo xam ne yow fa nga nekk gis ay enfants abandonnés yu bari quoi nga ne non ça c'est un problème un souci boo xamante ni il faut ñu ut ci solution comment tu vas faire nga fexe li ngay jot a am bu dee ku am dara nga ci say économie sa lépp wala nga liggéey sax ne ngir ma dajale dara ngir au minimum ma ut koo xam ne terrain boo xam ne dama koy ut ngir ma defar ko pour les enfants abandonnés ñu leen fay ñu leen fay garde mu nekk garde ña fay nekk ñu leen di fay recruter ay waaw yow nga def loolu la ilaha illa yeneen bi yi gis ne ah ah Dakar kat am na ñoo xam ne def nañ ko si une bonne idée ñu nit à ah, Thiès on va faire pareil le Diourbel ne on va faire pareil Casamance le Ziguinchor ñi nga xam Corona ñi nga xam ne mooy euh, euh, ñun ñëpp Matam gars yi ñu nekk naan ñoom itam parce que voilà c'est la ville pionnière ñoo ko njëkk a def affaire bi yow ka joxe idée boobu moom mën nañ ko denc en l'an 2000 mu su mu ñu ga ñu ñu ñu ñu ñu suul ko wallahi fii ba yowmal qiyaam bi di di kii képp ku def ni moom foofu moom day am ay tiyaaba moom day tëdd <laughs> ba muy tëdd moom itam lool ñu ne waa ji de <laughs> moom gaaw gaaw <laughs> ak gaaw walla nañ bàyyi gaaw fa yow xamoo gaaw yooyu mag ñi doon def seen bagage yi jaaru kees yooyu nga xam ne ci weñ lay nekk ah yooyu day wax loolu la fees fees bu weñ mooy la ah, non baal ma daal yow neen valise voilà koy <laughs> dem valise tiyaaba la demoon mu dekki mii gis moo xamante ni nii way océan de de de tiyaaba way nii borom bi ndekete yow parce que lu jëf jëf defoon bu bane nit ñi daal di ko ci roy waaw ah, ba mu defoon nit ñi di ko roy naan ñu ni nañ def ni ñoom parce que ci fii itam am nañ soxla bu mel noonu ñii di def di def yow da tëdd sa bàmmeel yooyu yëpp la fa fekk ku ma war a al imaam ne rahimahullah ne comme loolu la rek mu ne te lii muwaafiqun lil xadiis saxiix dafa dëppoo ak xadiis bu wér bi mooy biñ gisoon eh, eh, bii passé muy xadiisu imaam muslim Seydina Jarir man sanna fil islaami man sanna sunnatan xasana wa man sanna sunnatan ay sayyi'a ak walil xadiis saxiix ak beneen xadiis bu saxiix boo xam ne jotoon nañ ko gis ci téere bi ci muqaddima bi. waaye dinañ ko gisaat mooy mu ne man dalla ala xayrin falahu mislu ajri fa'ili yeneen bi alei saatu salaam ne képp koo xamante ne nii de te loolu xadiisu imam muslim la woon tamit dafa tegtale ci yiw dina am lu mel ne fayu ka nga xam ne moo jëf loo lële te moom dafa tegtale kese waaw dafa tegtale yoon wi même bu ko deful ka jëf-jëf ja ndax moom moo ko tegtal waaw yow da ngaa toog fii yow aji woo manoo aji nga tegtal nit xamal ko nan lay aje bu demee aji yow da ngay am payu ko aji te dañ te génnoo Cees <laughs> saway génnoo Dakaaru génnoo Laayoon <laughs> wala xoolal mbaaxu yàlla boobu la xam nga gisoon nañ ko ci muqaddima bi waaye euh, imaam dina ko indi ci bunt bi ñuy gis après juste après euh, euh, dinañ ko gis moom lañ njëkk indi sax ah insha xadiis boobu mu ne te walil xadiis saxiix waaye dafa dëppoo beneen xadiis maa min daa'in yad'u ila huda wa maa min daa'in yad'u ila dalaala loolu it xadiis boobu it <laughs> moom la ciy teg mooy bunt bii di ñëw xadiis bi man dal naa moom la indi bi mu moom la ciy tegaat mooy xadiis bi nga xam ne mooy imaamu muslim moo soloo xadiis yooyu yëpp insha allah taala te mooy képp amul benn koo xam ne aj woote la jëme ci loo xam ne ci njub la ak benn wootekat boo xam ne jëme la ci ak tànkute mooy la. ku woote ci njub day am mislu lu mel ni payut ña nga xam ne ñoo ko ci topp du wàññi seenu pay dara waaye ku woote ci cànkute moom day am bakkaaru ña nga xamante ne nii ñoom ñoo def nii lam lu def te du wàññi ña ko ci roy te du wàññi ci seen bakkaar yee tous voilà loolu dinañ ci gën taxaw ñaari xadiis yi yëpp ci jotaay bi ñëw boobu nag bu njëkk bi xam naa bu ci taxaw noonu parce que gisoon nañ ko ci daal deenu téere bi ak imaamu rahimahullahu taala daal di na koy tudd li tax mu bind téere bi ndax tegtale yiw tegtale yiw bi nga xam ne moo nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu taala anhum ba nit ñi daal di jàng xadiis yi gis ko gis buntu yi mu tax ngay xenc lu baax di roy lu baax di def lu baax loolu même bu dee al imam <laughs> ah, bu dee bu ko doon def ñi nga xam ne dañ koo topp dañu ko def ndax li mu bind de yër ko ci téereem bi def ko day am seenu pay même yenn yi même bu dee jotu ko woon a def waaye nit ñi gis nañ ko ci ba di ko def moom day am pay ñi nga xamante ne ñoo ko jëf tadu wàññi ci seen jëf dara kon nag lii mooy li nga xamante ne mooy xadiis bi noonu la ko al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ne boobu jàll yépp ñoo am ramification nga xam ne lépp mooy bid'a dalaala dafa am bid'a goo xam ne ak cànkute la sos fi loo xam ne ak cànkute la mooy ak cànkute la lay la la lay jural ak képp ndax képp koo xam ne jaar na ca ci sa tànk yoo yële non seulement yow am nga bàkkaar ci la fait nga def loo xamante ne yaa ko sos te amul cosaan ci diine amul dalal koy layal ci diine waaye képp ku ko roy di ko def ni yow tout le temps ñu koy def te saa buñ koy def yow yaa tax même bu dee ne xamuñ ne yow yaa ko génne loolu ci dara obligé wu ñu xam ne yow yaa yu bon lii yaa ko fi defoon waaw ñoom bu ñu xamul borom bi xam la yow da ngay am na nga xam ne mooy bàkkaar ba nga xam ne moom lañ ci récolté te du wàññi sa bos dara waaye it côté bi nga xam ne mooy lu baax na ko noonu it moo tax fii mu tëje bii nga xamante ne ni day leeral que ne mooy te <laughs> ah def lu bon moom boo ko jëkkee def fenn mooy problème lay doon mu dëppook suñu bunt bi nga xamante ne nii ah ki nga xam ne dafa tëralin doxal sunna xasana wala sunna sayya kon nag ci kaw noonu ñéem noonu kon jeexal nañ bunt bi de hadith di bunt numéro 19 ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala am garab gii nii léegi nag bii di ñëw insha allahu taala ñu gis garab numéro mag wala